kàddu yi moom mën na gën a bari insha allah ndax fi mel ni ci lañ yend tabarakallah lii jotaay bi wóor la rek la daaw ci wër bi ci la nekkoon doon ñaanal góor bi loolu xam naa ni dañuy saraxul daal ci kanamu yàlla di ko ñaan rek mën na ñu rek cër man rek ñaan ñaan ñaan ko góor bu yàlla yërëm ko yàlla baal ko yàlla sural ko xeet yeneen bi yëpp tamit yàlla boole leen waaye tallaam wax daal la ñuy wax daal rek ñaanal ko yàlla daal ñu nit ñaanal ñaanal suñu bopp rek yàlla yërëm ñu yëgal ñu baal ñu sural ñu waaye tallaam di leen jot bi tamit nuyu mbokk yi nekk mbokk àll bi dëgg yàlla ñun ñëpp dëgg yàlla ah seen jëm yi sore waaye seen xol moom moo ngi fii waaw seen xol yi fii la dëkk te yéen yéen rek lañ am xam naa lu wax bu baax bu xarit foofu amuñu àndandoo wallaahi daal waaw heureusement sax ba léegi Facebook bi ça rapproche un petit peu waaw c'est une occasion yu bëri dañoo wéetoon trop ci mbokk bi yi amuñu suñu jëm amuñu xarit parce que ñooñu fa xam la ay doxantukat lañu waaye tey jii tabarakallah ñun ñëpp ñoo ngi dem ci page bi di lire di góorgóorlu di waxtaan di jokkalante di mangook ñooñu it amuñu benn xarit yu yéen ñi ñoo ngi ñoo ngi góorgóorlu bu baax kon tamit loolu il faut ma wax leen ko bu baax ngeen xam ko waaye talaaw a wax ak man nag mooy suñu daan jóg ci waatu laab wax yu day waar la am na yeneen yu rëy sa loolu da koy wax ci turu mbokktaay yu nekk foofu yëpp waaw ci am lu mat ñëpp ñoo xamante ne dañuy def seen thèse doctorat ndax am na lu bëri tabaarkalla <coughs> waaye yooyu yëpp sax yàlla lu bëri waaw moo yooyu yëpp sant yàlla la waaw kon ma ngeen dama bëgg ngeen bàyyi leen xel rek bu leen bu leen wéet daal bu leen jàpp ne dangeen wéet am na ñu nekk foofu di dundal di xel yéen it ngeen leen di bàyyi xel loolu dafa am solo bon ñaan bi si loolu rek laay wax peut être cinq minutes sax du ko mat allah ah su leen neexee ñu ñaan su leen neexee tamit soo amee na ah loolu am na solo non waaye laaj leen ne moo du dëgg léegi may laaj xam nga li mu bëggoon waaw leen laaj ndax foofu am na ne ndax am na ay dina xam nga yëngu yooyu di ngeen ko soxla ndax sëñ bi dina euh, sol ay ay chemise ay yooyu yooyu intéressé seen xel yi yéen a ngi koy laaj bu leen ma laaj yooyu de laaj leen lu am solo ku nekk di ay questions yu soxla ñu moo laaj leen lu am solo li ma bëgg wax lu simple la te loolu yàgg naa ko wax yaakaar naa mooy pour ci nekk relation nit nit ak yàlla te ah yéen a ko wax de kon fàtte wu leen c'est personnel et c'est intime lan loo xajalul kenn sa yaay ndaw yi benn âge bi suñ ko amee dootul nangu ku leen sang. te pourtant dañ leen a war a sang ndax du mu sangoo du ñu set waaye dañuy gis dañuy nangu du leen sang wala du ñu leen di sang seen i loxo am fu ñu ko teg dootul nangu tamit ñu leen di fàgg fii ëtt bi parce que seen intimité dafa mel ni nit ñi dañ ciy dugg te pourtant c'est des petits enfants loolu mooy intime mooy loo xamante ni bëggoo ko bokk kenn relation nit ak yàlla dafa intime yàlla nag ñun li ñu réer mooy li li euh, Euh, les points de partage mu ñu réeral xaw li mu doon mooy sa papa sa yaaya nga yooyu noonu mooy dem ba mu ne ni yow nga am loo bokk ci wala jàkka bi jàkka bi réeralaate ak même daay nit ñi parce que da ngay dem ba yaakaar ni doo nekkul fii doo jaam yàlla wala du du dul mbooloo mi jaamu la yàlla daal xam li mu doon fekk yow sa jaamu yàlla du ci mbooloo mi wala du ci jàkka bi sa diggante ak yàlla la te bala nga koo xam nga dee soo dee duñ la suul daay dem wala no sëñ bi duñ la suul duñ la suul sëñ bi da lay suul yow dong no donc loolu moo wane ni c'est donc loolu rek laa bëgg man loolu rek laa di wax ñii ñëwul tamit yéen ñëw jóge ci section ngeen tax Bakhia yeneen section yi bëgg naa ngeen jotale ko ñëpp ngeen leen sëñ bi nee na yàlla c'est intime et personnel wax nañ ko te xam ngeen li mystifié lu simple la lu lu fekk la soo dee dañ suul ba noppi nit dem cere yi dañ bu dee añ la ñu lekk ceebu ay ceebu ya ceebu yu xonq bés bi ñuy def ceebu yee bariwul de ceeb yu xonq ma ko ba mu baax ñu lekk ba suul laaj boisson laaj ataaya xam nga wut ay affaire ak fii dañu doon wut ay joxe ay paas kon yoo xam nga c'est fini su su guddi jotee bu dee cere la ñu wuti meew def ca suñu paree ñu naan nag bi rey nañ ko kon léegi génn leen ci ay quelques kilos ñu saat jënd mayonnaise sànni ci kawam ak tuuti soble lekk noonu loolu moo am kon yow fàtte nan la bu dee bàyyi nga fi doom yu baax bàyyi commencé natt suñ ci war a takk bu dee jabar nga am tamit ñu natt commencé suñ ci war a jël kon yow perte na ci saa bi ku nekk mais ah pourtant Paa wàcc na nangam mère wàcc na soo tomba wàcc na nangam comme ñoom lay bëgg a miraas te yow deewoo ko. da ngay suul tey jii commencé nañ ku nekk kër gi moo di jël parce que sa alal comme perte na loolu li mu bëgg a foofu mooy fexe leen ba seen diggante seen borom bu sell ku ko ci deful billaahi diñ ko rek man dama koy seetlu ñun xam nga ñun ci dëgg dëkk xam nga lu mu dox ci dëgg dëkk man bu ma ñëwee léegi rek li ma suul xaw ma nu mu tey jii ci bët laa yéeme yéen ñu bëri ñoo bokk nekk ko gis ngeen càmbal càmbal yi nekk ci bët hmm? gis ngeen euh, ci ci néew yi ci bàmmeel yi ci ci ci ñu defee néew yi. gisoo leen perturbation yi xëccoo yi jox mu nit ci xëccoo xëccoo fàttali man na yow néew bi. ñi lay jullee am dañuy am ñoom dañuy tëccoo ay julli néew. dama bokk xolam te la tuut. wala jullee si karal si kar boo xamante ni dafa bëgg du bëri ñu ne ah waaye si kar yi neex na de def na fi de kooku si karam boobu la mu lay jëriñ te biir hmm? dañuy ñëw ni sax dañuy góorgóorlu di la suul su ren dañoo teel kooku suulam dam njëriñ la am. déclenché bi ko def. ay xëccoo la ay werante la dañuy jullee su ko waaw xamoo xolam lu ca yàlla xam ñetti fan yi kaamil yi du dëgg dañuy ne ah waaye kaamil ba ah kaamil de ah ñu ne ah ak juróom benn fukki junni ñeent lañ joxe ah kaamil boobu kay moom farkaal la nga gis koo xam ne amul doole ñaari junneem joxe ko ñu ne ah ndax kaamil lu kaamilam nu muy nangoo kaamilam nu muy nangoo juróom fukk la waaye ana yàlla ci loolu te ci jàng kaamilu fondini bi moo jàng kaamilu vingt mille bi kooku doo ko bëggee yaakaar ngir mu ñaanal la nga dem àjjana billahi trop na kon lañ jotaay dañuy wax loo xamante ni dara du ci dëgg ñun ñi rek dal dal nañu ko tey magum jëm seen ay seen kat pour la bëgg a ba mu inventé ay affaire gis baax xam nga imam as su demee bay corrigé bi xanaa ne àdduna tukki na imam as da ngay taxaw di yàq di perturbé mu toog yow mais su demee ba corrigé la yow nga ñëw ci dëkk xamoo kii fu mu xamoo dëj bi xamoo nii toog xam yow te bi sax war nga am flair yow soo ñëwee ci dëkk fekk fa lu mat ñeent fukk ñu sant njëgeen mais nga xam ni kii sëñ bi ñun duñ fa duñ fa ak gan dañoo ñëw pour nuyoo wala pour jaaree pour jaay ji kañ ak benn sagaru nit bu mel ni sëñ moom la ñu yebal mu dem jaay ji mais soo fekk fa doomu alaaj Muhammad Ndieguène fekk fa fukki sët alaaj Muhammad Ndieguène ak seen i taal bi ñu ñëw toog bu dee nit nga kañ loo war a def yow xam ni mais au moins nga teey mën nañu jël sax ci dëgg jàmbur mais nga teey mais toog commencé naan kii taalibe diw la waaw diw nangam nangam diw la yaakaar di wax di wax ba Pape As ne ko kii waxuma la sax taalibe alaaji Muhammad Ndieguène waaye maam El Hadj Ahmad Borom moo ko dalal alquran ni maam El Hadj Ahmad Borom moo ko jox wirde ba mu faatoo mu yeesu ci maam El ba mu faatoo mu yeesu ci El Hadj Muniru frère am El Hadj Muniru moo ko yeesalal maam El Hadj moo ko mayoon wirde mu jur ku ci nekk famille am na ko mu jàpp ñii taalibe diw leen ñii taalibe diw leen ñii taalibe diw leen ci ay doomam ba ci ay sëtam yow nga ñëw toog rek ngir daraja ak coow. fàtte nga kii bi fàtte nga bés bi ngir pour jox la kàddu ñu ñu ne parce que foo dem da ngay wax nga toog di inventé des trucs mais kooku soo ko bëggee yaakaar mu ñaanal la koy jëm sabar li jëm léegi nag balaa loolu yëpp xam nga nooy def yow julli say waxtu juróom ca jàkk ja ko sellal waral sa koor jaamul sa yàlla rafetalal waxal lu baax defal lu baax sellal sa sa sa lépp sellal sa jaam yàlla sellal sa wird sellal sa zikar ba soo àggee ci sukuraat yàlla suturaal la nga dee yàlla suturaal la su lu nit ñi nekkee sa bëj di xawaare sax bu tey yaa ngi ci yaa ngi ci mbégte man loolu laa leen invité di di seet man ça m'intéresse même pas parce que nit ñi man li ma gis euh, nga dañuy xuloo di werante ci ci affaire yi yéen yéen doo leen ko xam nit ñi sëriñ bi ñoo koy xam sëñ bi dimbali ma damaa bëgg a wax sëñ bi jàppale ma ci sëñ bi dimbali ma wax xoolal loolu loolu te yéen loolu ma ne waxoon ki ngay wax loolu ko mën a gëm te bu ñu jógee daal ne ah waaw ah man sax dañ maa dañ maa gañ bu baax pour ma mën a wax man sax bëgguma ci woon sànni kàddu te ci suuf sëñ bi dimbali ma ah sëñ bi fii dafa baax ci man ah sëñ bi fii may defal ci teraanga sëñ bi dimbali ma rek ma sànni ci kàddu am na benn ma dem benn xaw ma séminaire la xaw ma dañ ma ci yabaloon ñun am nañ suñu kàddu ndax ñun ñun lañ def ni kooku li muy wax rek ci rajo bi doy na bët li muy wax lay wax mais ñu toog ba jotaay bi ñu naan ah waaw la waa ma Alane moom jigéen ñëw nañ su kii ñoom lañ war a jox kàddu ñoo war a wax nag ci kanamu ministre bi parce que nangam ak nangam ñooy waa chef waa xaw ma la wax wax yu rafet daal xam nga waa yu ñu wax ma ko wax. sëñ bi jàppale ma dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi sa barke maam Alaaji Moodu Njëgeen sa barke maam Alaaji barke Alaaji Muniir may ma sa wax sarax ma sa wax ngir yàlla dimbali ma sa wax jox ma ko di sëñ bi jàppale ma loolu billaay dama ko fàtte billaay dinaa ko seede ëllëg ci kanam yàlla di di daanaka di jooy koy kooku mu ne ma ah mais sëñ bi loo wax ci kanamu ministre day jàpp ni yow yaa ngi yaa ngi si li may wax xam naa ko su paree day damay woo su ma woowee sama affaire bu baax yéen Serigne Gueye yaakaaroon nañu loolu waaye ñun vacances yi doon yaakaar. ndeysaan wallaahi pour nit ñi ni ñu feebaree ma ma wax mooy lan wax joo xamante ni yow kàddu gi bala moo àgg yàlla mën na la rey bu dee li ngay wax ñu dugg ci yow nga dem sawar te li ci dañuy def wax naa leen ko tey ci jotaay bi wax naa leen ko yëpp nga toog naa la ko li ñuy waxal yonent bi li ci dara du ci dëgg fi ñu koy yóbbu yàlla du foofu fi ñuy yóbbu yonent bi du foofu léeg-léeg ñu yóbbu ko fu nga xamante ne moom àgg léeg-léeg ñu yóbbu ko foo xamante ne dépassé te seen yoon nekk ci parce que récipient ak mbooloo ma c'est des peut-être donc il faut que les ah, waxuma pour kii mais dama bëgg kenn ku nekk na bi diggante nag boromam mu sell maa ji ma wootu ma leen ci benn franc moom moom noonu laa leen di wëccee ci dee daa ngeen wëcc ma ci dee ah demuma dem na amul ñeneen ñu dem ñoom bi bëgg wëcc ma dem seen Moussa Ba demul keneen demul keneen demul keneen demul ah da Iba Diop da ngeen dafa mën a yëngu ci benn mbir ci waaye da ngeen ko mën a téye muy laal ak ay euh, shawarma ak ay lekkam da ngeen ko mën cere loolu mooy affaire ku ci nekk naka diggante ma boromam mu sell man daal loolu laa leen wax mooy conseil bi ma leen di jox mooy li ma leen di digal te nga ko jot li seen mbokk taalibe adduna bi jaxasoo na nit ñi ragal ko yàlla dëmatuñ daara dara dara dara dara dara dara dara dara laa wax dëmatuñ ko pour dara ak soo ak mbooloo jaral na leen lu nekk day jaxas rek dañuy jàpp rek man loolu lu ma lu ma métti la dañuy jàpp rek li ñuy wax du noonu dañuy perturber di déranger di soxal yàlla di waaw avec des façons nag ah façon yu jub xanaa li ñuy wax noonu la ñuy xool ci asamaan mais ñu koy gis dara gis ñu ko dara gis ñu pour impressionner rek donc man amul lu may wax loolu la laa di wax teel la leen seen diggante seen borom. jërëjëf waaye loolu laa ñuy def parce que man yaakaar naa ne moom xam naa ne moom yow man fi am du ma am problème yéen parce que heureusement daal yéen ñi enregistré ngeen ñëpp. Hmm? wala boog man man du ma neexee ma noppi man su ma neexee ma noppi ba xaw man wax naa génn man benn taal yi ma taal bi ëllëg yow ma fi am non déedéet sëñ bi wax na leen dëgg yëpp xam naa ne lépp sa sa sa sëñ Mor li muy wax a leer wallahi yéen xam ngeen li may wax ah mooy du tey dama li may wax day leer xam nga lu tax ñu fi mën la leeree ba noppi. Eh, sëñ Mor du wax lu ko leerul du wax lu mu xamul du wax lu mu maîtriser wul kooku du ko def moo tax gars mais lu leer naa leen di jox bagage yu leer nañ te leeral yooyu mooy mooy xorom fii am na ñoo xamante ni dañoo am problème pour mën koo leeral mënuñ koo leeral ñoom dañ ko mënul am na ñoo xamante ni mën naa am sax mën nañ koo leeral waaye xam na ne suñ ko leeralee sëriñ de taay day tolloo parce que ku xam li yi xam mais jeex na yaa gaa yi tolloo man ko ñaar yooyu am na ñoom dañuy junj di xoromal noonu pour gars yi di gën a nekk ci xaal di gën a di la gën a wóor daal maanaam li sëñ bi dëkkee moo ëpp ak li demee noonu waxul dara waxagul dara mais xam ngeen ni sëñ moom ku gën a sàrde amul ci àdduna man damay maye bay dagg sama yaram di joxe ak amul loolu amul fenn damay maye bay dagg ci yaram bi di joxe pour wax leen ne leen loolu su muy jógee du jeex xam-xam la rek mooy yàlla yàlla kan moo ko mën a jeexal yàlla mooy al-azimu wa huwa al-aliyyul azimu le majestueux mooy le très grand <laughs> yàlla gën ma ko mën a jeexal tibbal tibbal sa joxe ci yàlla du jeex bul ragal bul ragal man ñaata yoon laa préparé ci conférence préparé ko si mois xam nga leen bu moi six ko ba mu rafet pour waxtaane ko këri kaw wala baqiya wala feneen ma ñëw ci tuuru joor wala tuuru kuku koo xamante ni tuuram amul damay gis amul mbirtit rek ma xool kanamu gaa yi gis ci seen cofeel ci yàlla ma jël conférence bu dóor ci daayira boobu ñaar yoon laa ko def parce que may nekk ci mbo milliards yu nit yu toog ak ñeenti nit ñu toog ngir yàlla laa yemale ça m'intéresse pas ça mbooloo yi ay yooyu ay bi day ci loolu parce que fi jóge di jeex mooy yàlla waaw yàlla la yonent bi yonent bi da koy tudd cheikh cheikh ma waaw di ko joxe te day ñëw wallahi la ado te lépp noonu waxtaan yeeg xam-xam yeeg zikkar yi yëpp même zikkar yi noonu film maa wax zikkar yi nañ nañ arrêté air yi waaw ba ci kanam téeméer air bi téeméer te bu ci bu ñëw mooy gën a neex morom moom am na yu gën a jox yu fi nekk waaw wow leer yu neex yu xamante ni amul fenn yu ni muy jógee ak ni muy daanoo toolu gars yi du ma leen su ma doon dem rek léegi fi neex mais maa ko bloqué parce que li ñu li mais mais sëñ bi waaye sëñ bi njël njël li doyul mais njël li doy na yéen li ma leen di yekkal doy na li ma leen di jox mënu leen sax mënu leen sax da ngeen di lekk ba desal yéen kenn ma man fii kenn du macaat macaat amul da ngay tibb ceeb bi da ngay tibb ci macaat rek suur macaat kañ pour mottali la moom mooy mburu ci yàpp rek mburu kay suba rek xamal yàpp we doy waaye yàpp doy mburu amul fa place salaat amul fa place na yàpp doy rek ñu door ba xam sëñ na ko la léppam yàpp la amul amul salaat amul wallahi daal waaw kon nan lay joxe saay ah mu nga donc euh, taxaw leen saa man laajuma leen der dara lu dul seen diggante seen borom. na sell sellal leen ko. bu leen ci xaar kenn bu leen ci xaar bu leen ci xaar seen bu leen ci xaar seen soo leen tuuti dee ci yéen yii dañ dañ lay suul suul yu rafet ci karam la ci kar yu tàng yu jër waaye du tee du demee dinañ reer de daala seede seede nii ku gëm nii ku doyo nii nii di doxe addiye waaye tey ma jullee la de naa la jullee ba noppi suul la te doo wattul man leen maa ngi nii dara jotuma maa ngi wér maa koy dugal ci biir bàmmeel bi <laughs> rokkas la gën dem ci kër ga jox fa ay kàddu daal di wax gars yi ñu dajale saaku ceeb ñu indi ak saaku suukar indi am vingt mille wala trente def ci enveloppe ñëw nañ ñu ne sëñ bi indi naa daayira bi jeex na dégg nga <laughs> bu dee yow ma xiyam ngay xaar ñëwaguma de <laughs> ah dëgg booy bi naan damay xaar yow ah loolu mooy xaar yow xam ñoom loolu xam daa ñëwul. yow nga waaye léegi kañ la sax fan. kañ la. ko doon bëgg a indi bi le 21. ah c'est la. ba nag gars yi nag ñoo ngi tooñ maya yi maya yi waxuñu ko. c'est pas maya. nit ñi ñoo ko ay ay ay illusionniste. ñoo ko wax ñoo fexe ba gëmloo ko nit ñi c'était pour vendre des armes. vendez des bunkers am ngeen bunker ah yooyu lañ bëggoon jaay ak ak ay produits produits am na ay lekk ah produits alimentaires produits alimentaires yoo xamante ni ça peut durer dix ans du yooyu lañ bëggoon a jaay dañ ko liggéey ba nag ñu ko jaay léegi ñu inventé ay affaire fam li mu ko comme rek léeg-léeg nguur dina am sax ay group électrogène mënu koo jaay mu coupé courant bi ba groupe yi jeex mu indiwaat ko nguur def lool dañ moor leen ko ah yeneen yooyu ay kuul ay bagages la affaire mayaay yi dafa amoon rek xaalis luñ bëggoon di jënd ñu jëm xam ne ni dañuy yooyu dañuy wax rek dañuy wax am na ñuy yëngu loolu loolu wax nii yeneen di wax li mu wax ah li mu wax moo ñu fa ngi leen dàng luñ looy xaaral li mu wax. Hmm? imam Mahdi mais di ñëwagul soleil ay saa ñëwaatagul ah yooyu ñëwagul jant bi commencé gul di penku jugee sow di kii yooyu amagul te yooyu yow ma xeer bala moo taxaw yooyu day ñëw on n'est pas dans ces dans ces délires là kon kaddu yaa ngi loolu rek laa bëggoon wax leer li ma bëggoon wax ah mais c'est ça laaj leen ne waa di sëriñ àggale mi ñaan am listening to you mais man deewuma de ah non damay mel dafa mel dama leen tàggu ne damay dee moo tax ma ne ma laaj leen waaw ren ma rey saa laaj leen ñu waxtaan dañuy waxtaan ah <laughs> loolu bëgg <laughs> man de aw ma tawaay man ma rey <laughs> ah bi ñu seen waay waay loxo bi waay aso laaj leen lu leen leeru laaj leen leeral la vas-y am nga droit de dégg nga waaw waaw waaw cinq cinq mooy xut bu rek moom la ñuy xut bu quoi soo sax ñuy def seen affaire baatin yooyu cinq ah waaw mais cinq la cinq mooy mooy lépp cinq amay bi cinq cinq mooy lépp rek te cinq mooy yonent bi cinq mooy centre bi foofu rek laa doon jëm ci yonent bi rek yonent bi mooy centre monde bi ah xam nga li ñuy wax ni dañuy wax rek naan ay Euh, Greenwich Meridional Time ah li mooy GMT. parce que pourquoi parce que Angleterre mooy le centre du monde man leen vous êtes nuls le centre du monde c'est Madina. Madina la moo ngi nekk ci diggante Makka ak Madina foofu mooy centre du monde foofu la sa adduna bi dinañ ko xam adduna hmm? hmm? bi dinañ ko xam yeneen ci bi kañ mooy centre monde bi la ilaha illallah moom mooy centre adduna bi waaw yow waaw waaw kay sax waaw kay Cheikh Tidiane waxuñu ko tey daal mooy bis joor tubaab hmm. ah alxaitatu bi markazi fuhumi bi markazi tey fee moom ayni alxaq lati tatajalla minha urus alxaqaiq ila waxtaan ba ca dëj ba ah markaz bi markaz centre bi mais te àdduna lan la xam-xam rek la connaissance rek la ak savoir savoir ésotérique savoir exotérique savoir visible savoir invisible mais loolu la les sciences exactes et les sciences ban inexactes les sciences humaines ah <laughs> science exacte mooy mathématique ay yooyu ah ak science humaine mooy ay droit ay sociologie ay philosophie hein donc parce que ah exact mooy un plus un égale deux xam nga mathématique loolu lay wax philosophie plus un égale trois wala égale trente-cinq xam nga li mu bëgg wax loolu la la rek dégg nga léegi léegi yonent bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy centre bi mooy centre monde bi Cheikh nee na mooy markazul fuhumi wal maani loolu kat jeex na waaw ah, te su la neexee sax ma gën la koo leeralal moom gën a leer ok waaw yonent bi su naan julli avant Makka fan la daan jublu Jérusalem mooy baytul maqdis wala bayt al baytu al muqaddas ñaar yëpp baax na Jérusalem mooy feeti Israël ca Palestine di foofu la yonent doon jublu yonent bi dafa nekk ci biir julli yàlla na ko wëlbatikul fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha pourquoi parce que qad nara taqalluba wajhika fi sama sa moo ngi kii rek tabarakallahu fii histoire bu rëy moo ko amoon yaa ngi fiy jublu fekk am na leneen lu nekk ci ginnaaw histoire boobu du ma duggee duñ ci génn waaye boobu yàlla bëgg naa jàngal àdduna bi ne leen ndekete xibla sax xibla biir xibla du kaaba ji xibla ci mooy la mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xibla tan tarbaaha ba yàlla ñun yonent bi wala soo xoolee ci yu'tika rabbuka fatarda fatarda nag amul benn benn benn benn mbégte ak kontaante bu mën a toll nii jëmm yonent bi dafa dinaa la jox sa bopp la jox sa bopp ba kontaan parce que yow sa jëmm ji dara rek mënu koo kontaan loolu sa jëmm mooy wala soo naa la delloo sa bopp naa la joxaat sa bopp ñu koy waxee nag naan xeet yi lay wax yooyu mais jëmmam la koy wax sallallahu alayhi wa sallam moo ko képp euh, la ko asu wëlbatikul boobu moo wax gaa yi ñeen wëlbatiku leen mais dafay bugg yàlla du bëggul jàngal jullit ñe leen képp la bi du sax Makka mooy Muhammad la parce que ci wëlbatiku boobu ci li ñuy xamee ñi gëm ak ñi gëmul su boobaa du Makka la topp mais ki wax ne nañu wëlbatiku jublu Makka xam nga du ñëw léegi nii ñëw ma mu naan la ah sëñ bi nee na sëñ bi nee na ñii ñibbi ñëpp nañ jaar nii dem ba lam-lam soog a wëlbatiku jaar kër Modou Ndiaye pour ñibbi ah loolu su boobaa bu dee maa wax lan laa koy xamee lan laa koy xamee mooy ñi gëm ak ñi gëmul ñi topp sama kàddu ak ñi topp sama kàddu mais du baal noonu la mel yeneen bi sallallahu alayhi mooy xibla bi mooy jubluwaay bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mooy cinq loolu yeneen détail la duñ ci duggee ñu ci génn waaw mooy xutbu mooy lépp tabarakallahu mooy mooy centre bi waaw ci même ba ci julli juróomi yi ba ci baaraami tànk yi ba ci baaraami loxo yi ba ci sens yi sens yi cinq la mm-hmm. ah ba ci nangam ba ci sàngam rek ci àdduna rek cinq mooy dox foofu te cinq ak soo ko boole muy dix dix tamit mooy un day dellu ci yàlla mm. yooyu la rek bagage yooyu la rek te di ngeen ko dégg ci waxtaan def insha allah ok yéen laa déglu aynul maarif aynul maarif axwal siwaasi waxtaan bi loolu kañ mënuñ ko firi nag fii ba mu jeex xanaa am barkeelu ci rek maa ngi leen aynul ma ci jóot kamal lay wax aynul maarif al aqwam siraatika taamil asfal <laughs> ndeysaan loolu doo ko bëggee dégg da ngay yéegaat ci kaw allahumma salli wa sallim ala ayni al-haqq allati tatajalla minha urush al-haqa'iq waaw ayni al-ma'arif ah al-aqwa min salatika taamina xam hmm? ndeysaan allahumma salli wa sallim ala ayni al-haqq allati tatajalla minha urush al-haqa'iq waaw yàlla yàlla mu julli ci sëlmal ci jëmm ji nga xamante ni jëmm dëgg ji nga xamante ni ci lay feeñee ci lay projeté woo mooy film yi comme ni ma ko expliqué ci lay projeté woo urusul haqa'iq yi mooy euh, tronu xaqiqa yi parce que xaq ak xaqiqa bokkul yaa ngi dégg xaq lu ñuy concevoir la xaq diw dina joxe benn information muy dëgg c'est une vérité xaqiqa nag par exemple ñu ne ah euh, Euh, nan laa la ko mën a waxee nan ko mën a waxee waaw comme Mbaye Fall sol la yor kaala weex la kaala wu ci boppam baax mu lépp kaala gu weex soo lambee kaala gi xam ni la soo lambee mbay xam ni yaa di sang de day mus kooku mooy xaqiqa Mbaye Fall Ndiaye dina ñëw ah kooku mooy xaq xaq ak xaqiqa kon xaqiqa daanaka moo waaw mooy jëmmu xaq naasiril xaqi bil xaqi aynil xaqi allati tatajalla minha urusu xaqaa'iq bii mu ne xaq daal di xaqaa'iq bokkut c'est-à-dire bu demee ba am jëmm lay tudde xaq xaqiqa dégg nga li mu wax yeneen bi sallallahu la mel noonu la mel du ma dugg foofu day day day léegi nag mu ne euh, euh, minha tatajalla tatajalla dina feeñee dina profité wu dina profité wu minha ci jëmm jëmm jëmm dëgg jooju ah urusul haqa'iqi pronu dëgg yëpp dëggu jaamu yàlla moo ngi gongee ko ci dënnu leen ci ragal yàlla haqiqatu taqwa moo ngi jugee foofu haqiqatu الإيمان حقيقة الإحسان حقيقة الإسلام حقيقة التواضع حقيقة الحلم حقيقة العلم حقيقة المعرفة حقيقة عبادة xaqiqa yi yëpp soo ko soo ko defee pluriel day day doon xaqaa'iq mu ne alxaqaa'iq yii yëpp tajalla minha ci jëmm yonent bi andi ngeen ma nga c'est-à-dire film la moo ngi fii jii du moo seen indi woon projecteur vidéo projecteur su toogee fii day jël sama image sànni ko ci miir bi day gis ci bi sama image mais image bi am na fu mu jógee léegi même image boobu fu mu am na feneen fu mu jógee dégg na am na feneen fu mu jógee feneen fu mu jógee mooy salle ba ma fekk wala sama néeg ba ma fekk di ma filmé léegi dëgg-dëgg image bi mooy sama jëmm léegi nag am na beneen dëgg bu ndaw mooy xaq beneen bi beneen xaq beneen bi léegi nag soo demee ci jëmm ji ba laal ko nag bi na xaqiqa nag ragal yàlla xaqiqa topp yàlla xaqiqa wéetul yàlla xaqiqa bëgg yàlla yooyu yëpp nee na yonent bi moo ko fuuf naan ci dënnum bi la nekk sallallahu alayhi wa sallam léegi nag loolu soo ci ngay xam aynul maarif bi ndeysaan ci ngay xamee aynul maarif aynul maarif bi maarif o maarifa ah léegi mu ne yeneen ci bi sallallahu alayhi waxul sax ne xam-xam yi ñoo ngi gongee ko ci moom parce que ca kaw ne waxoon na la xaalis bi markaz al fuhumi wal maani fii mën la sax far nekkatul centre bi jëru kamal bi day day dafa graw jëru kamal nga ci fin bi dafa yëkkati niveau yi fee dana woon moom mooy centre ba xam-xam yi ñoo koy wër waaye léegi sax mu jug mu naan ne moom mooy jëmmu xam-xam bi jëmmu xam-xamu zahir yi ak xam-xamu baatin yi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag al gën a jub kon am na yeneen wala sunna bi moo gën a baax te am na yu bon wala am na yu mooy baax nee na bi gën a baax nag mooy Seydina Muhammad al aqwami siraatika siraatu siraat siraatu yàlla xam nga jaami am nañ siraat moom la ñuy jéggi waaye siraatu yàlla mooy Seydina Muhammad waroo ëllëg ku ànd ak bi da ngay parce que boobu siraat boobu rek la nit mën a jaar ba dem aljana siraat bee ku jaar pëtax waaw ah, loolu la wax ne la junni at ngay yéegee junni at ngay taxaw junni at ngay ngay ngay ngay dox te doy dox ni ngay doxee mooy ni nga ragale yàlla kooku kan moo ko mën boobu xam nga ko fa daanu dee da gaañu sa bopp day toj loolu daf la bëgg a wax ne loolu c'est pour les yéefar mais siraat dëgg Cheikh nee sa yoon wi nga xamante ni mooy jëm aljanna attaami bu ma tëgg al asqami ah mooy Seydina Muhammad mooy yoon wi nga xamante ni moo gën a sax ci na mu jubee woon démb noonu la jubee tey bu subaa tamit noonu lay jubee te adduna adduna lu muy gën a dox ñu koy gën a soxla yoon bi ñu gën a jub rek sallallahu alayhi wa sallam waaw li dégg nga ci suuf sax nee na yeneen ci bi mooy nuurul mutalsam wax na ko noonu ah ifadatika minka ilayka ihatati nuuril mutalsam nuurul mutalsam moo tax yeneen ci bi ma nekk ci biir xol su ne yàlla xet na ci xolub jaam du yàlla yeneen ci bi la bëgg wax parce que nuurul mutalsam bi la nuurul mutalsam xam nga mooy lan nuurul mutalsam mooy euh, OMVS OMVS mooy lan

da nga naan l'OMV l'ONU ONU mooy lan organisation des nations unies c'est ça OUA mooy lan OUA organisation de l'unité africaine loolu amatul la saway union africaine moo am nga jàngoo say leçon c'est nul xam nga loolu la euh, sunni nuurul mubassam mooy sigle sigle ah diminutif la diminutif sax day day kii mais sigle moo gën a baax sigle sigle waaw symbole peut-être mais sigle moo gën a baax parce que sigle day day représenter mooy benn bu ci nekk début même talsam loolu rek la talsam yi ngeen dégg naa da koy wér mais lan la ko par exemple da ngay jël allahu latifun qaharun wahabu razaq nga jël alif bi njëkk ci allahu jël laam bi njëkk ci latif jël qaaf bi njëkk ci qahar euh, jël euh, ha bi njëkk haadi mu nekk alxahamatun wala alxamasalun yooyu ñun la dégg laal su ko defee dooy laal benn bi yaa ngi laal yëpp loolu mooy tal sax bu leen salsam cible la rek ab dañ ko abrégé moo tax salsam c'est pas lu ñuy sikkar di dem toujours salsam c'est pour une chose bien déterminée su jàllee jeex na benn affaire à jeter la daal sas à jeter moom la bokkut ak ismulaay turu yàlla nga xamante ni day dox di dem waaw moo tax gars di tere salsam salsam bi dafa am lu tax ñu def ko benn situation la kii mag la mënatul sikkar lépp mu tënk ko wala yow sirru ba ci ñii yéen ñii waaw nag noonu la ko yàlla def nuurul mutalsam la ko yàlla def xam nga li mu bëgg cest à yàlla daf jël def ko benn sigle ci diggante ci juróomam yooyu mooy ban xelam yeneen bi ak ruuxam ak xolam ak jëmmam ak lan des na benn de ak nafsoom bakkanam dégg nga li mu bëgg juróom yooyu la yàlla jël dëxëñ ko muy benn leer boo xamante ni dafay représenté cinq cinq particules yonent bi yooyu ah mu jël ko sànni ko ci xolu jullit yëpp ak ni dul jullit sax ah kooku mooy mooy bagage bi kooku mooy tomb leer bi nekk ci ñëpp moo tax ñu bët moo tax nga mën a am forme yonent bi miim xaram jël mi jël ba noppi di di di dund di mooy di def di def yeneen affaire loolu moo tax yàlla di la yëngu benn tomb boobu tomb boobu fi mu nii tomb boobu noonu sëriñ bi lay defar mais tomb boobu lay activé. lay sori lay defar tomb boobu lay activé activation bi nag bokkul am na ñoo xamante ni cas mooy tax seen activation jooni jooni la da ngay ñëw rek toog ma xulli la xulli ma. man la teewlul nga teewlu rek mu takk kooku automatique la am na yoo xamante ni par ndànk la nag par ndànk long terme la <laughs> du dara yi ñuy yëpp tarbiya yi du dara loolu rek la jumbuleer bu nekk ci biir moom la ñuy activer moom la ñuy wax nuqtatul ba'i déggoo imam aslim wax yaa nuqtatal ba'i yaa miftahu wa yaa xayral xalaayiqi yaa man laa shabiiha lahu man laa yudaahiika wa nakwaanu maa xuliqat illaa li ajlika wal mawla stafaaka lahu ndeysaan yaa nuqtatal baa'i dem na sax bay daf koy nëbb nit ñi moo tax mu ne yaa nuqtatan nuuni te baa mooy nuun rek bàyyi nuun baa kañ moo ci kaw lañ ko ci suuf lañ ko tomb nuun ci kaw lañ ko tomb waaye kon bàyyi nuun nuun ay baa ah te zahir mooy baatin rek baatin mooy zahir zahir mm-hmm. aji nga limb la ma léegi nag loolu euh, euh, tombul leer boobu noonu sii gën la mm-hmm. ci juróomi yonent bi juróomam yooyu nga xamante ni mm-hmm. bala ngaa matal yonent bi da ngay mat da da ngay xam juróomam yooyu jeexal ko mooy xelam ak ruuxam ak xolam ak euh, sirroom ak bakkenam mooy nafsoom sirroom jëmmam bokk ci sirroom sirroom waaw sirru nag Cheikh nee na raybun min uyubillah na foofu beneen affaire la xam nga li a wax. waaw kay loolu mooy sigle sigle boobu nag moom ci yéen ñëpp ah mooy loolu moo tax bi ñu tuddee yéen a sa xol bii vrai moo tax ngay toog ba càmm bi nekkoon fàq man ba nga fi xëy loolu la loolu la ñu rek léeg-léeg mën nga ñëw sax daayira bi ni benn kàddu rek mu tàkk nga defaru wala ñu zikkar rek mu dugg la di xaal nga defaru léeg-léeg nga ñëw xool sëñ bi sax mu dikkal mu dañ mu am ci yow xool rek xool dafay def xool mën na lool xool rek moo tax si sëriñ doo koy xool dañ koy xool bëtu cofeel su tombeeg mu xool la bëtu yërmande rek nga defal jarul wér di jarul si kat ma dama waaja di sonal lii solo laa ko ma ne ko man sama sëriñ du ma tarbiya ba ma koy xool di àgg ci yàlla aleykum salaam ma ne ko du koy xool di àgg ci yàlla jarul wér di jarul si kat foofu laa lay waxe ñoom dañuy yor caabi bi yaa miftaax dañuy ubbi xol bi xam nga li mu bëgg a wax dajji ko waaw bunt yooyu juróom-ñaari bunt la bu leen neex ñu duggee mooy Cheikh Tidiane li ma sept les sept portes du du cœur. léegi sëñ bi waaw baal ma baal ma mën naa am benn question bi. ok rapide am. li ngeen wax ni moom la. non. kooku jërëjëf kooku sax day wax ay kii maanaam yonent bi lay wax loolu ci àdduna la loolu loolu ci loolu ci àdduna ci kii la sax ay mu'jizaat Sayyidina Muhammad moom lay expliqué yonent bi day wax ni mu. def ci ay kéemaan foofu daf lay wax ne yeneen ci bi daan fekk koo xamante ni dafa nan laa si mën a waxee yaram yëpp dafa yàqu ay góom sallallahu alayhi wa sallam du la raay rek nga a tam abraat wasiban bi lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min riqtati lamami feebar yoo xamante ni c'est des maladies contagieuses dangereuses maladie mortelle mais yeneen di bi tey yàlla xam bu tedd bi rek nga daal di wér wala nga waaw kay ay na xataada sax xanaa dégg ngeen ko bëtu xataada sax dañoo ne ko man sama bët bi dafa tuuru yor bët bi nii tuuru yor bët bi yeneen ci ne ko te ngaa bàyyi di bët bi fii te yor na xiyaat ma ràmm la mu ne ko baax na loolu de ràmm bi de baax na waaye nag dañ maa may séet te dama faa war a dem te dem foofu di pat nag day xaw a doy waar bi ne ko acca bopp loxo bi nii la def rek delloo bët bi daal ah da ngay gaaw pour pour pour moom mën da gaaw ku mën da ngay gaaw wax nga dëgg de nga dëgg de wax nga dëgg de wax nga dëgg de wax na dëgg de da ngay gaaw waaye dina baax rek lépp baax na dina baax aajo yi faju na ban aajo moo faju kenn aajo fajul wax nga dëgg ku mën gaaw ñun ceeb lañ bëgg tey jox ñu ceeb man jëkkër laa bëgg jox ma nga naan dina baaxal dina dikk di kii yooyu dafa taxaw ku mën da ngay daaw kooku Omar ña kan moo ko génne. ndeysaan maa moom wëlu wi na bor doom bu mag waaw ndeysaan rajo Omar kan moom lañ ko tuddee sax direct ah boobu ko de ah gaa ñes may na ko doomam moom bu jigéen mooy kiy jàngale alxuraan Dakar kon kon la de ay saa moom ay kii rek la bëgg lu mu tuddati mooy mburu yi ñuy jaay ci boulangerie yi mburu yu saf yi déedéet xam na li may wax waaw ay croissant yooyu ay feeñul ci moom bismillah waaw allez a micro yi ndax jigéen ñi mën a ma dégg. mooy ban. di nga naan jiital imaam yi nga xam ne benn yàlla imaam. waaw da nga ne mooy yéen ci. waaw rek waaw dafa wax yeneen kàddu. mu ne commencement mu ngi naan julli waxtu fajar ci tàkkusaan ñu julli tàkkusaan ci waaw. yooyu daal am na waaw mais loolu waaw loolu kañ déglu ko baax doo xamee doo xamee bu mujj bi rek xam nga lépp kooku kooku wax la du gaaw gars yi dañ ko daan fii léegi sax man ñu doon yemee dañ lay fitnaale loolu wala sama waa ji ala dégg la gëm nag a nee na ma sëriñ bu may dem ci àdduna dama lay nax man ala mën digén rek laa gëm ndeysaan boobu da dafay wax nit ki ni muy sooboo ci yàlla di defaru mu ne la dooy do daal daf la bëgg bëggee am yenn affaire da am da ngay def li ñuy rupture on te demande plus d'être toi-même on te demande d'être une autre personne avec d'autres ambitions avec d'autres visions dans la vie da ngay def am rupture say xarit démb nga dagg leen waaw koo xamante ni dinañ tuxloo dina jigéen loo dina taxawal loo doo bëggee sóobu ci yàlla bëgg am ngërëmam da nga koy bàyyi bërëb boo xamante ni doo ko demee sa xel nekk ci caaxaan nga bàyyi ko télé boo xamante ni doo ko seetaan say xarisa say numtologie say pulsion di yeewu nga yem envie yu bon mais nga bàyyi ko loolu la bëgg a wax rupture léegi ne mun bi da ngay commencé di laab ñu ne waaw looy laabee cheikh neen la da ngay laabee ndoxum kumpa ndoxum kumpa rek nee naa mooy ndoxum faqr mooy nga sentir na yow sobewu nga soo yëgee loolu taxul rek sangu nga su boobaa sirru ba day dikk mooy sirru boobu muy junj waaw mooy soo ko tamit te fa tayammam euh, bi bi sa'i bi aw bi saxri mu ne su boobaa nga daal di nga nga daal di tiim tiim ba mooy lan mooy nga ànd ak ñu baax soo mënee léegi soogul ci yàlla soo mënul nag demal nga ànd ak ñu baax mooy tiim bi demal nga ànd ak ñu baax soo ànd ak ñoom balaa yàgg rek di nga baax waaw bu lu toog nga julli waxtu. nga julli waxtu ci waxtu tàkkusaan loolu mooy lan mooy fexeel ba sa bëccëg bi sa guddi xam nga am na ñoo xamante ni guddi rek la ñuy dox seen soxla parce que dañuy bañ ku leen gis yaay jur xaw ma nan nan guddi lay jox xaw ma di loolu la ñu waxee. xam nga léegi nag mën la léegi fexeel nag ba sa bëccëg bi sa guddi képp ku la daan gis guddi ci lu bon du bëccëgee na la gis lu baax ku la daan gis ci bëccëg ci ci ay nelaw du la gis ngay jaam yàlla loolu la bëgg da ngay permettre sa dund am rupture sa life nga lu toppati wa qaddim imaaman kunta anta imaamahu mu ne na nga jiital imaam boo xamante ni démb yaa ne yaa nekkoon ilimaanam mooy yeneen ci bi la bëggoon parce foofu yàlla ëpp na moo tax mën la jiitalal imaam boo xamante ni démb moo nekkoon yaa nekkoon imaamam mooy démb sa bakken yaa ko moo la yilifoon moo la daan jógloo di la waxloo di la defloo di la bëggloo di la bañloo léegi nag fexeel ba yeneen ci bi di la bëggloo di la bañloo di la def loo mooy sa imaam moo lay jiital moo lay jógloo moo lay toogloo moo lay bëggloo moo lay bañ loo lu mu bëgg nga bëgg lu mu bañ nga bañ <coughs> ah, ah, waaw wasalli salaatal soo ko defee jeex na sa guddeeg sa bëccëg benn sa zaahir ak benn la dootoo am benn problème xama laaj daan na ko mu ne njub mooy jàmm mm-hmm. yeneen wax na ko mu ne loo xamante ni bëggu kenn fekk la ci rek xamal ni baaxul sooy sentir ne ça va pas rek yaa ngi am euh, une certaine gêne yaa ngi xaw a ruus baaxul bàyyi xam nga léeg-léeg nga jël ay bagages nekk ci ngay xool ba caag rek bu mel ni dafa am koo gis sawet te nga xool gisoo kenn xamal ni baaxul supprimer fason yooyu la bok aco bismillah waaw waaw mais loolu dañ ko kenn du ko waxtaane de kooku kooku dañ koy duñ ko waxtaane de dañ koy xam rek. ziyaara non waaw non c'est loolu loolu du sama wax du waxu kenn c'est-à-dire nag le le commun des tijanes salaat faatiha jël teg ko ci kaw bagaas Cheikh nee na ci Jawahirul Maani daayiru li xaasati mu ëpp doole. waaw waaw ah, man daal lu ma wax lu mu doole. la daal ci biir tarixa bi. te tarixa bi mais yaakaar da ngay toog rek naan ceeb bi dina kii ah. te ko defee lay kar léegi dóor dóor ba ngeen niir. non non non loolu aw ma ci ndigal pour waxtaane ko benn secret la daal lu secret la daal ci bi. ku ci àgg doo ci jotee doo ci a jot dina la ko jox yàlla nañ ci àgg ñun waaw moo ëpp moo Cheikh nee moo ëpp saa saa te doole ah, waaw waaye ci xaj dafa garaaw kooku beneen affaire la dafa dafa lënkale juróom-ñaari fan yi les sept jours de la semaine ah ba noppi rabbaale doole jëwër kamal ak salaat faatiha kon xam nga ni boo kooku boo ngan na lu yóbbu saa su waatee jot a saxañ ko ba noppi rabbaale juróom-ñaari fan te juróom-ñaari fan mooy lépp kooku am na doole. yaa ngi ne daal di kese moo ëpp doole salaatul faatiha waaw lan laa ci waxoon sax loolu. kon da nga koy rek daal di daw. waaw mais lan laa ci doon wax. dafa amoon ñu ko ñëwoon donc donc li nga xam ne waaw moo ko ay bagages la daal di dafa garaaw waaye nag am nañ ci ay kii nag. léeg-léeg nga dem ci gars yi di la napp naan la am nañ ko yéeme noonu mais lu garaaw la du noonu de ni ñu koy waxee noonu di ko photocopie di la jox ak yooyu déedéet <laughs> kooku bagage la sa waay yàlla yàlla yàlla ñu ci yàlla dimbali ñun ñëpp. bëggoon naa nga moom am na benn non dix-neuf kañ mën ngeen ko gëstu sax internet rek soo bindee dix-neuf le dix-neuf le chiffre dix-neuf dans le Coran wala yooyu di gis lu bëri. Haarun Yaxya kooku bind na ci business lu bëri waxtaan kat yi ngeen déggee moom la ñuy déglu moom la ñuy bind di ko di ko di ko tëjee conférence yi dem leen xool ko gëstu leen ko Haarun Yaxya et le chiffre 19 seet leen ci internet am nay livre tamit doo leen ko xoolee da nga koy am 19 ah 19 tamit dafa graw 19 waaw graw <laughs> bismillah maanaam la de wala boog ah xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ñaata lettre la dix-neuf lettre la safinatul fuqaraa ila allah dix-neuf la gaa yi xam na li may wax waaw safinatul fuqaraa ila allah dix-neuf lettre la waaw dix-neuf nag nga loo xam ne daf ma xaw a jaaxal waaw allez-y ndax xam nga des fois ñu dafa am sëñ boo xam ne allez-y doomu aadama dafa am sëñ nekk ci doomu aadama kenn ku ragal micro bi nii. boobu lay sew. seeti xam nga cellules yooyu cellules souches yooyu dañuy régénérer nga xam ne moom la blessé. waaw ba mu wér. waaw léegi damay laaj ndax suñu doomu aadama des fois nga ne ci mbir dox ci te yëgoo ko. léeg waaw. nga ne comme ça ngay jaamu yàlla. waaw yëgoo ni te jaamu yàlla dematul. waaw ngay wér. yëgoo ni tamit sa wér dematul. waaw mais ndax dina toll koo xamante ni ci yow. yow mun nga. visionnaire woo c'est-à-dire di de telle sorte que di nga ba yàlla commencé waat nangu sa jaam yàlla sans pour autant nga jëm woon nit yàlla wala nga lool woon nit. Ah, de loolu de yërmande yàlla rek lay doon. yàlla yërmande moom lu nekk na ci. yàlla su ko neexee. ku mu bëgg a dimbali mu dimbali la. waaye nag ci loi yi nga xamante ni ñun moom lañ xam. ah il nga dem. waaw jokkoo ak surtout nag bu dee suñ tarixa bi. mais boo fa yëgul na. waaw loolu xam nga nit da ngay yeew bal insaana alaa nafsihi basiira yow xoolal bi ngay wuti fa chaque jour ak bi nga dul wuti fa chaque jour xoolal ñaari yëg-yëg yi ngay am mais du bokk sooy dem jàkka ji di wuti fa ji jour respecté ko soo ko defee ñaari semaine ñetti semaine nga toog ba càgg dematoo parce que da ngay naan ataaya wala ngay taxawaalu mais di nga xam ni yow tu as un vide tu es xam nga ni connexion bi amatul même si xam nga connexion ñaar la connexion bu pleine ak connexion bu faible connexion bu faible faible la connexion la mais doo mën a àgg fenn bi yenn recherche yi doo def yenn vidéo yi doo ko mën a télécharger la am na may yoo xamante ni mënoo ko jël ci tarixa bi te fekkul da ngay dem ca malaan na meg moo waaw lan moo tax fi nit ñi doo wér ba noppi teewlu woo ñun la defal ñetti jërët kamal correction la et puis dañ lay wax ne la lii soo ci yàggee dootoo am dara moo ngi mel ngay dem marché neen da ngeen dugg ñëpp dem marché nga jël sa saako dem marché dem marché wër a wër a wër a ñu di nga ñëw sa kër pour yaakaar añi sa kër dina torox parce que jële woo marché dara noonu la mel kuy wir du ngay lazim wala ngay war yi fa wala ngay jaamu yàlla bu mënti doon da ngay teewlu waxtaan keroog maa ngi koy xale ci ci néeg ba da ngay teewlu teewlu boobu mooy tax ngay am leer ku dul teewlu da ngay wird ba dee doo am dara teewlu bi mooy tax ngay am mais doo teewlu doo am dara lu ne loolu lu leer la xam naa li ma leen wax soo bëggee am dara da ngay teewlu da toog di teewlu looy def na nga teewlu te léegi xolo la nga rek nga am suñu doo wirdee ba noppi nga def cent salaat fatiha teewlu ci trois salaat fatiha trois salaat fatiha nga am trois salaat fatiha ñaar salaat da ngay teewlu soo sooy teewlu tamit wax naa leen ko man leen yàlla bi li mu njëkk bind mooy leeru yonent bi soo bëggee teel a defaru ci tarixa bi sooy teewlu da ngay leer googu leer googu ngay teewlu parce que leer googu fa la may yi jóge soo teewloo Cheikh tamit baax na est-ce xam nga li ma bëgg wax loolu garaaw garaaw laa leen di wax parce que Cheikh tax Cheikh kenn du moom kenn du ko dab ba yomal xiyaama parce que yonent bi dafa dafa dugg ci moom comme ni sa jëmm ji duggee ci biir yére bi ah sa jëmm dugg ci biir yére bi noonu la Cheikh radiyallahu anhu yéen noonu la yonent bi def ci moom moo tax kenn du ko dab ba yomal xiyaama waaw bu ma leen ko waxee analyse daxaltu zaataka moo ko waxoon ne maa dugg sa yaram ni boobu dañuy wut ay mba ki ay ay kii nu mu tuddati ay euh, nu ñu koy tuddee mbal sax boobu yaram waa ngi bax rek ñu koy dugal fu ñu ko dugal rek muy tàng ba mel nii dañ ko sufi duñ ko duñ ko dugalee ci bii mu tàng jër bay lakke ñu dugal ko ci beneen yeneen bi ne ko chef waxal gars yi mun la may jàmm la bàyyi nga toog ñii mënuñu laa saafara mënuñoo seeral seeram ni ñun tàngee fièvre bi nekk ci yow mënuñ ko dindi mu ko ndax mu ne ko parce que naa dugg ci moom dafa am loolu fóol yi yëpp ci yeneen di may rek ay affaire wala ay bagage jox rek waaw mbay nee na mat na kon ñu ñaan bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم